quartier sàngam am nañu dee am na ko fa dee tey suba nga gis opposé wu bi quartier boobu keneen dee nga déggaat ci biir kër gi dee nga amoon nga déggaat quelques mu amaat nga dégg ko beneen dëkk budul dëkk bi nga nekkoon wala yu mel noonu mu laa gis dee di def waaye ku mu ci jàpp rek tumito waaye nag bu la bu la laalul mooy bu la moyee yow kooku nag nga daal di dund nag bari fekk mu lay mooy laalagu la ah ngay dund rek di gudd fan moom moom mu ne Zuhayr comme noonu rek noonu ñu leen defoon ñoom ba éliminer leen ne fi di jaayu lañ leen def dugal ko ci nii fa mu jeex wan naabira ak naabira tamit bokkoon moom it min mais bokkoon ci shu'ara yu mag yi waman mada minhum ak ñi nga xam ne ñu mel ni ñoom ñoo xam ne bañ sonalee noon lañ leen defoon min hadal mawt nañu xaar dee leen ñu def leen noonu du leen dóor jaasi duñ leen def dara dañ leen di takk yeew leen fenn bàyyi leen fa ba seen àpp jot ñu dee hatta yusibahu ma asaaba ba nag li dal ñooñu ñoom Zuhayr rek ñii bañ génn àddina mu dal ko moom Muhammad alayhi salaatu wa salaam mu jeex man daal loolu laa gis bi mu waxee lool rek fa qaala cheikhu najdi mooy ka mooy iblis sëri muy kilifaat najdi googu paa boobu newoon ci bunt bi dañ ne ko dugg si mu ne mu ne mu tontu ci xalaat boobu ah def objection bu doon ci droit li gaa yi naan ci tribunal yi objection mu def objection ah non mooy di mooy idée boobu moom taxul ñuy wax moom mu ne laa wallahi ma hada lakum bi ra'yi wallahi la in xabastumuhu kama taquluun la yaxrujanna amrahu min wara'i al-baabi alladhi aghlaqtum duunahu ila asxaabihi fala awshaku an yasibu alaykum fayantazi'uhu min aydikum thumma yukaathirukum bihi hatta yaghlibukum ala amrikum ma hadha lakum bi ra'y fatashaawaru mu ne leen ma hadha lakum bi ra'y mu ne laa wallah moom Iblis mu ne leen di paa boobu ne déedéet maa ngi déedéet wallaahi maa ngi waat ci yàlla que xalaat bii moom baaxul baaxul pour yéen de waxoon naa leen ne amaana du ngeen ngeen am ci man jëli ci man ngeen fekk ci man ma man leena xalaatal jox leen ay conseil moom la commencé def ni al mal'unu alayhi la'inullahi ilal abad mu ne maa ngi wàcc yàlla këne lii moom du xalaat bi yoboo ngeen teg ko idée yi baaxul lu tax mu ne maa ngi wàcc yàlla xoola wi comme ñoom lay def ah Iblis fan la gëme yàlla moom mais xam na ne nag yàlla am na moom loolu gëm na mais ak réem moo ko sànk waaye mu ne wallahi maa ngi wàcc yàlla te dëgg la ci mooma ah. la in habastumuhu kama taqulun gis nga bu ngeen ko tëjee comme li ngeen wax nii idée bi ngeen joxe nii ne nañ ko tëj après ci ay feer bàyyi ko fa comme li dal shuara yu ngeen lim noonu non bu ngeen defee lool wat naa ne la yaxrujanna amru mbiram day jaar ci suufu buntu yi daal li demaa ah. moom nga tëj ko nga bàyyi ko ci mbedd mee yem teewul message am day jàll waaw akbar alxaqu ma qaalahu al li muy nekk le noon le plus mag moom li mu wax dëgg la mooy ne gis nga l'islam seetoon ba léegi gars yi foo fu ñuy gën jële ay résolution ay loi ay kii di mettital contre diine ji dañuy gis ne ñoom ci seen peuple yi sax nit ñi bokk ci ñoom dañuy gën a dugg ci lislaam di ko gën a moo tax l'islam ku ko songu lay ku moom boo ko songee sax ci lay gën a feeñ moo tax mu ne leen bés bu ngeen ko tëjee mbiram ni muy muy wooteem gii day génn min waraa il baab génn waay ci ginnaaw bunt bi jàll dem bunt bi ngeen ko tëj laa fa lay jaar demaa baat fi tëj ngeen ko mais du tey message am dem fan la dem ilaa asxaabi yi ci ay ci ay saxaabaan radiyallahu anhu te ñoom it dinañ yëg ni dañoo tëj seen yonent te bu ñu liggéeyee loolu këne yéena leen tëj yéena ko tëj fii la awshaku an yasibu aleykum nu mu gën a lañuy ñëw somb leen fa yantazi'uhu min aydikum gis nga xabaaru tëj bi bés boo ngeen ko tëjee xabaar bi day génn jaar ci ginnaaw bunt yi ba àgg ci ñi ko gëm foofu Yasrib gi ngeen di wax te nag bu booba ni mu gën a gaawe dinañ leen songu dal di koy foqar ci seen loxo yi nag ba pare bu booba seen bariwaay yi ni ñuy baree dina tax ak songu bi ñu leen di jëlaloo mennum songu ba dal di leen dominer nag ci seen mbir yéen waa Quraysh nag bu ko defee bu ngeen mooywul Quraysh keroog lay fay neleen leen nag ma hada lakum bi ra'i wax kon nag ma waxaat leen ko lii nii du xalaat bu baax pour yéen seetaat leen beneen mooy dajji na boobu ñaata yoon lañuy ñaata assemblée ñaata huis clos lañu huis ak ay ñoo xam ne seeni crime nekkul lu dul ñu ne rabbunallah xam ne laaluñ ngeen seen dëkk amu ngeen ñoom benn problème dëkk ba ñu nekk dëkk fa lañ ne lenn lañ bëgg def jaamu yàlla alxuraanam jim ñu wàcceel nag du loo xam ne pour wàcce kaamil rek la mais ngir dund la ndax moom mooy constitution bi ñu war di doxe mooy dustuur bi ñu war di doxe liy defar suñuy guddeeg suñuy bëccëg waaye suñu vie privée suñu vie publique sama liggéeyukaay ak sama néeg lépp li koy régir moo war a nekk charia ñooñu nekk seen dëkk ne dañ koy doxal ñaata yoon la Nations Unies lañ woote ay session plénière woote yu mel nii kuffaaru Quraysh yi de ngir nu mu gën a gaawe nañ bu mu am te pourtant seen biir dëkk lañ nekk mais amuñu droit di doxal li yàlla li li li yàlla te déedéet ñaata yoon ñaata dëkk lañu bombardé ñaata régime liñ éliminé te dara du seen bàkkaar bu dul ne dañ ne woon dañoo commencé di doxal li seen sharia bi nga xam ne mooy seen diine wax ñaata la seetal limal lii man ginuma leen a xam ñaata ñii itam loolu lañ doon def waaye même bu dee jëli nañ fa ñooñ est-ce que lañu fa bàyyi après moo gën lañ fa jëli chaos sécuritaire ñoo xam ne masuñoo xam ñàkk masuñoo xam rayante kenn mënatu la génn ndax ba pare ñu rocceeku bàyyi leen fa ñuy rayante seen biir ñu fexe organiser ci kaw kaawu bi ab élection kut ko kut nañu ko def ngir wane ne ñun def nañ fa dara ut état boo xam ne palais présidentiel bi sax wóorul day ut ay mercenaires yoo xam ne ñoo yor sécurité jour bu ne ñu rey ay attentat bi am fu nekk ñu jàpp ne loolu moo gën quand même malgré moo gën sharia di dox ci dëkk allahu akbar kon Iblis ne leen ah loolu du xalaat ndax bu ngeen ko tëjee nu mu gën a gaawe xabaaram dina génn ci ginnaaw bunt bi àgg ci ñi ko gëm te bu boobaa dinañ leen fekk fii ngeen nekk daldi leen song foqar ci ko ci seen loxo daldi leen dominer nag noot leen ci seen mbir bu boobaa la Quraysh yi fay kon nag ma hada lakum bi ra'y loolu du xalaat seet leen beneen mu ne fa tashaawaru thumma qaala qaa'ilun minhum ah léegi comme boobu noonu ginnaaw bi ñu joxante bi ñu xalaat weccante xalaat bii lañ gis mais ñu ne leen Iblis wane na luy wan ne idée boobu baaxul te gis nga fi mu jaar ñoom mooy dafa jaar ak ñoom ci logique mooy boo nee mbir baaxul da ngay lu tax te wan na leen faay yi tax idée bi ngeen joxe baaxul kon nag fatashaawaru ñu daldi weccantewaat ay xalaat waxtaanaat seen biir summa qaala qaa'ilun minhum ginnaaw gi beneen waay ne ci ñoom nuxrijuhu min bayni azhurina fanan fiihi min bilaadina fa idaa xaraja anna fa wallahi ma nubaali ayna dahab wala xaytu waqaa ida gaaba anna wa faragnaa minhu fa aslaxnaa amranaa wa ulfatanaa kama kaanat ah beneen idée daal jóg ñu ne idée boobu mooy kan aji wax ji daal jóg ne ginnaaw bi biñ waxtaanaatee seen biir mu ne man gis naa ci benn beneen xalaat bu dul bu bokkul ak bi ñu gis léegi mel ni ñu ne ko ban mu ne nuxrijuhu min bayni adhurina fanan fiihi min bilaadina mu ne dañ koy génne ci suñu biir dañ koy exiler dañ koy expulser suñu dëkk dañ ko génne expulsé ko de la Mecque nañ ko génne dëkk bi léegi fay fa ida xaraja anna bu ñëwee nag ba génn bañ expulsé ko ba mu leer na génn na ñu dàq ko mu génn fa wallaahi maa ngi wàcc yàlla bu boobaa laa nubaali ay nazab suñu yoon nekkul fan la dem fu mu waay fu mu fu mu fu mu dem baax na wala xaytu waqaa ak fu mu man di root fu mu man di dem ñun daal loolu après ñun suñu yoon new ji l'essentiel mooy na fi jógee rek léegi nag bu ñu defee loolu ba euh, daal di koy expulser nii daa xamuñu fan ba ba suñu yoon fu mu jëma bu dee nag dem na ba mu leer ne pare na ba dem ba ñunuy neen ñun si bokk lu ñu gëm rek ne fi fa aslahna amrana wa ulfatana kama kanat ñu réparer nag dégâts yi mu fi causé muy tas gi mu tas mbokk yi indi problème ci famille yoo xam ne ay doomi bàyyi la ñoom ñépp ñoo bokk benn maam ci ay maga ki rakk ak baay ak doom ak ñoom ñépp bu ko defee fa aslahna amrana ñu yëwénalaat suñu mbir tegaat ko suñu suñu euh, euh, bokk gi ñu bokkoon cofeel gi doon dox suñu biir ñu réparé waat ko kamaa kaanat comme ni nekkoon avant moom muy wax waxam yi man daal loolu laa gis loolu mooy deuxième idée qaala Cheikh Najdi Iblis ne leen muy góor googu yor forme ku dëkk Najd ne laa wallaahi maa haadaa lakum bi ra'yin alam taraw xusna xadiisihi wa xalaawata mantiqihi wa galabatahu ala quluubi rijaali bimaa ya'tii bihi wallaahi law fa'altum daalika maa amintu an yaxilla ala xayyin min al-arab fa yagliba alayhim bi daalika min qawlihi wa xadiisihi xattaa yutaabi'uuhu xatta yutaabicuuhu calayhi summa yasiira bihim ilaykum xatta yata'akum bihim fa yaxuda amrakum min aydikum summa yafcala bikum maa araada adiiru fiihi ra'yan gayra haadaa ah Iblis ne leen alayhi la'aa'inullaahi al-mutataaliya ne walaa wallaahi ne déedéet maa ngi wat ci borom bi ne lii nii maa haadaa lakum bi ra'yi déedéet xalaat bii baaxul idée bii nii déedéet bii nii bii nii du dox alam teraw léegi muy wane tamit comme nam defoon sànq lan mooy wane ne i xalaat bii nii ba non day échoué te baaxul mu ne leen alam taraw xusna xadiis ndax gisu ngireen waxtaanam ni mu rafete kàddu yu rafet yi muy wax boobu Muhammad mi alayhi salaatu wassalaam xanaa xamu ngeen gisu ngeen ni mu rafete ay kàddu waxtaanam ni mu neexe te rafet wa xalaawata mantiqi ak neexaayu euh, euh, euh, éloquence am éloquence bi ànd ak moom ak wax yi muy indi li mu neexi wa xalabatahu ala qulubi rijaali bi ma yati bi ak ni nga xamante ne nii xanaa gisu ngeen ni nga xam ne noonu la noote amee ak nootaange ci xolu góor ñi xolu nit ñi ci li nga xam ni moom la indi muy alxuraan ndax mooy la allahu akbar mooy la leen <laughs> mel ni da leen di fàttali la leen fi sujootaloo gis ngeen alxuraanam ji nga xam ne gisoon nañ ba ko fi ba mii bokk ci Utba teew ci ba mu ko déggee suuratu Fussilat dafa dem naroon a tuub ne gaa yi eh, ba ba ba ba mooy yéen bàyyi leen Muhammad ak boppam ñun ñu nekk ci lim ne mu nekk ci lim ne ba mu déggee alxuraan mu tiit ba yëkkati jël loxoyam bootoon ci ginnaaw gi teg ko ci gémmiñu Yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko doy na maa ngi unaashiduka rahima maa ngi lay dagaan ci mbokkoo bu ñu bokk ku nga arrêté <laughs> ndax lan jalaalatul quraan màggaayu alxuraan mu ne xanaa gisu ngeen ni mu noote xolu nit ñi ak li nga xam ni moom la indi wallahi maa ngi waat ci yàlla man iblis law fa'altum zalika alayhi la'natullah bés bu ngeen defee lii mooy daal di koy exiler yóbbu ko génne ko dëkk bi dàq ko maa amintu an yaxilla ala xajjin min arab aw ma benn sécurité pour yéen gis nga li ma wóor te aw ma ci ku awma ma ci le fait mooy li nga xam daal foofu moom moom lay man aw ma ci mu dem dal wàcc ci benn ci quartier arabe yi ci tribu arabe yi fa yagliba alayhim mu fexe ba noot leen ndax kàddoom gu neex geeg rhétorique bu neex ak alxuraanam ji mu yor kàddoom googu muy wax di nga xam ni moom la noote xulóobi moom la noote xolu góor ñi fa yagliba alayhim bi daalika min qawli ci waxam wa xadiis yi ak xadiis muy wax na xadiisu rasulillah waxyun min qibali rabbil alamin ndax xadiis Allahu akbar wahyu la moo tax mu ne woon man damay daganal comme ni alxuraan di daganale di xaraamal comme ni alxuraan di xaraamale Allahu akbar mu ne kon damay gis nga damay ragal man Iblis mu dal di dal ci benn quartier ci benn tribu ci tribu araab yi mu dal di leen noot fexe leen convaincre ak alxuraanam jeeg waxam ji muy wax xatta yutaabi'u ba ni nga xamante ne nii ah ci lañuy jaayanteeg moom ci lañ koy topp nag nekk jullit daal di koy gëm wala yu xatta yubaayi'uhu alayhi ba di ñuy jaayanteeg moom ci lislaam goog daal di ciy dugg summa yasiira bu defee lool ngeen foog ni day yem noonu gis nga li ma leen di dawal di leen ko ragalal di leen ko tiital yéen Quraysh gis nga bu defee lool thumma yasira bihim ilaykum hatta yata'akum bihim bu defee loolu ba am ay nit yu ko gëm ci tribu araab yi nii def day takk xeex ut si leen yéen Quraysh te bu ñëwee dina leen joggaate jaar seen kaw daldi leen massacrer jaare ko ci tribu yooyu fa yaxuda amrakum min aydikum mu bu ñëwee mu fokkar nag seen mbir mooy Quraysh dootu ngeen fi yéen dootu ngeen yorati fii ci Makka dara ana izin la Quraysh Quraysh dootul am xatta yata'akum bihim fa yaxuda amrakum mu jël seen mbir min aydikum jëli ko ci seeni loxo ma ginnaaw gi yaf'ala bikum mu def ci yéen maa araada lu ko soob lay def ci yéen bu boobaa bu boobaa gis nga da di nekk ay marionnette ci ay loxoom ay fisel yoo xam ne mooy tiire nu ko neexe ndax am na doole ci biti bis bu ngeen ko génnee lii way xew te lool laa leen di ragalal kon nag adiiru fiihi ra'yan ghayra hada acca xalaat leen ci moom joxe leen beneen xalaat boo xamante ne nii bokkul bii seet leen beneen seet leen beneen xalaat budul bi ah ñaara ngoog Iblis daaj jéem après mu ne fa qaala Abu Jahl ibn Hisham Abu Jahl ibn Hisham nag daal di wax bu bo bu ginnaaw boobu nag. muy troisième idée mu ne wallahi inna lii fiihi la ra'yan maa araakum waqaatum alayhi ba'd abu jàllin ne ginnaaw bi iblis waxee lool ba ba ne boobu xalaat boobu baax leen seet leen beneen abu jahlin mu ne waqaala mu wax abu jahl ibn hisham di abu jahl di doomi hisham alayhi min allahi ma yastaxiq ne wallaahi maa ngi wàcc yàlla ne inna lii fiihi la ra'yan maa araakum waqantum alayhi ba'd ni man de abu jahli ñi ma taxaw nii am na idée boo xamante ne nii dikkal na ma léegi am naa ko ci mbir mi loo xam ne gis naa ne ba ngeen ba ñu nekkee di waxtaan ba léegi di diisoo ba léegi kenn jotagul idée bii nga xam ne man abu jahlin jot naa ko nag ñu ne ko xaalu ñu ne ko wama huwa abal xekkam ñu ne ko ah idée boobu ngay wax xalaat boobu mooy la délivrance nag waa idée boobu mooy bi leen di yeewi comme si dañ neena takkoon ndax ñu ngi xalaat ba léegi lu ñu wax góor gi na leen du nii te tamit bu góor gi waxee ñu xam ne góor gi si góor gi wax na dëgg ah bi du baax alayhim la'inullah ah, abul hakam kon di abu jahlin wax lool ñu ne ko wa ma huwa ya abal hakam waa idée bi nga ne xalaat bi nga ne ba léegi gis nga ne kenn ci ñun rotawul ci ñun dajaguñu ko te nga am ko mooy ban qaala mu ne ara an naxuda min kulli qabilatin fatan shaban jalidan nasiiban wasiitan fiinaa thumma nu'tiya kulla fatan minhum sayfan saarimaa thumma ya'bidu ya'midu ilayhi fa yadribuuhu bihaa darbata rajulin waahidin fa yaqtuluuhu fa nastariiha minhu fa innahum idhaa fa'aluu dhaalika tafarraqa damuhu fil qabaa'ili jamii'ihaa falam yaqdir banu abdi manaafin ala xarbi qawmihim jamiica fa raduu minna bil aql fa aqalnaahu lahum abu jaalin ne kon ñu ne ko waa abul xakam sa léegi sa kii boobu moom mooy ban xalaat boobu mu ne leen man lii la déglu leen ara li ma gis mooy te jàpp ko mooy an naxuda min kulli qabilatin ñu daal di jël ci tribu Quraysh yi composé clan clan qabila fii clan lay tekki clan ci biir tribu lay boo nekk tribu mooy bu mag bi clan yi mooy nii gi eh, mu ne man li ma gis mooy naxuda min kulli qabilatin fatan dañuy jël ci clan wu yi composé yi nga xam ne ñoom ñoo néeg yi nga xam ne ñoom ñoo ëmb Quraysh yi formé Quraysh ñu jël ci bu nekk ci néeg yooyu ci clan yooyu fatan ab jeune shaban nekk koo xam ne fii futuwatihi jeune boo xam ne bu am kattan jalidan nasiban wasita am kattan waaye nag du nekk nekk koo xam ne ku am askan la ci biir néeg boobu nekk ñi ci gën a diggu doomu ci ñoom voilà nekk ñi gën a màgg ci ñooñu gën cee màgg ci tur ci clan boobu te nekk jeune te am doole bu ci nekk ñu jël ci clan yi bu nekk ñu jël waaju mel noonu jeune bu mel noonu bu ñu ko jëlee thumma nu'tiya kulla fatan minhum sayfan sarima ginnaaw gi ñu ut jaasi yu baax yoo xam ne fu ñu laaj fu fu mu romb daal koy taqale taq lu mu romb taqale koog la nga la mu taqoo woon sayfan sariman jaasi yu ñaw jeune bu nañu utal ko jaasi yu ñaw a ñaw a ñaw fu mu traversé du fa ba dara buñ leen ko joxee summa ya'midu ilayhi fa yadribuhu biha darbata rajulin wahidin ginnaaw gi ñoom ñépp ñu daldi dajaloo jeunes yooyu yor seen jaasi yu ñaw yooyu dem nag jublu ji ci moom Muhammad moomu alayhi salaatu wassalaam songandoo ko dóorandoo ko benn dóor dóoru génn góor fa yaqtuluhu ñu daal di koy rey ci seen dóor goog ñu koy cori jaasi bu ko defee fa nastariha minhu ñu daldi di nag noppale ci moom Muhammad alayhi léegi ci saase mu ne leen fa innahum xam nga am na benn problème buy posé bu yemoon fii mooy ne ah léegi waa banu Abdu Manaaf nag muy waa kalaawu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu boobaa bu ñu reyee kenn ci ñoom tey ñoom problème noo xeexay am Quraysh te dañu ut seeni alliés ñoom ñu daldi biir Quraysh nag léegi xeex am loolu nag la imaam la la al mal'un Abu Jahl daldi résoudre ci xalaatam bi nga xam ne min wasaawisu shaytaan la bokk mu ne fa innahum léegi buñ ko defee noonu ba rey ko ñu noppalu ko fa innahum ida faalu dhalika tafarraqa damuhu fi lqabaili jamiiha mu ne ndax ñoom bu ñu defee loolu ba reyandoo ko ñoom ñoon jën yooyu yépp ak seen jaas yu ñaw yooyu dereetam moom Muhammad alayhi salaatu day tasaaroo ci clan Quraysh yépp mooy ne mënatuñoo wax ne kenn na ko benn clan bii ñoo ko rey ñépp ko rey ndax bu doon ne gars yi après dañuy ñëw ñu ne nañ jël benn jeune ci benn clan ñu ne kon na ko waa banu abdiddaar rey mais après kon banu euh, umay euh, ki euh, abdu manaaf ci ñan lañ jëm mais dañuy dem ci ñooñ xeex am mais mu ne le fait que ñu jël fu nekk waa banu maxzum ku nekk nii yu nekk indi ñu dóorandoo ko bu boobaa nag mu ne deret ji day tasaaroo comme si tribu yépp ñoo ko rey clan yépp a ko rey deretam daldi tasaaroo fil qabaa'ili jamiiha yépp lay tasaaroo deretam ñépp cam seen wàll bu boobaa nag falam yaqdir banu abdi manafin ala harbi qawmihim jami'an banu abdi manaaf gi mu bokk di waa kalaawum bu boobaa ñoom manuñoo xeex ak tribu yépp bu dee benn tribu koy rey boobu man nañoo xeex ak bi boobu ñoom mais bu dee ne ñépp ko rey ndax ñi ko rey ñépp ku nekk ci benn tribu nga jóge bu boobaa ñoom banu abdi manaaf duñ mën a xeex ak tribu yépp te bu boobaa lenn rek kay farado faradu minna bil aqli dañuy gërëm nag lenn rek a manaam mooy ñu gërëm ñu jox leen diya diya ku rey wayo indemnisation yi ñuy joxe ku rey nit ci ñun lool rekk lañ mën a am ndax mënuñoo xeex ak nit ñi waaw ku amul yaay nàmp maam te yaay mënuñu koo am ndax mënuñoo xeex ak ñun Quraysh yépp mënuñoo xeex ak ñoom bu ñu fi naree xeex ak Quraysh ñoom xam nañ ne sax loolu duñu ko xalaat di ko def ndax xam nañ ne dañ leen di duum benn yoon léegi nag leen na lañuy man bu boobaa ne léegi comme que rey ngeen suñu mbokk jox leen ñu diya bi nee nañu faradu minna bil aqli ñu soxla ñu daal di gërëm ngir ñu jox leen diya fa aqalnaahu lahum ñu daal di jël diya bi daal leen koy jox et tout lépp daal jeex man daal ra'y bi moom laa gis bi mu waxee lool nag seydna abdullah ibnu abbas mu ne qaala moom abdullah ibnu abbas radiyallahu anhuma yaqulu shaykhu najdi al qawlu maa qaala rajul hada ar-ra'yu wa la ra'ya ghayruhu cheikhu najdi bi mooy kan mooy iblis sheytaane nelan alqawlu wax ji maa qaala ar-rajul mooy li iblis wax iblis mi nga xam ne moom iblisu jinne yeeg nit ñi mu ne nag la décision idée bi nga xam ne moom amul beneen idée après moom mooy bi iblis mii taxaw wax muy abu jahlin ndax ñoom ñaar ñépp iblis ay ni shaqiyar yi ni lañu ay ñaari iblis yu bon lañu kii mooy iblis bu mag bi nga xam ne moom mooy iblisu nit ak jinne yi moom mooy seytaane capital bu mag bi ñu xam bi génne woon àjjana fële kii nag taalibeem bii moom iblisun min abalisil jinni min abalisil insi moom iblis la ci nit ñi mel ni dafa mel ni rek même personnage yi lañ mooy alqawlu moom mu ne alqawlu wax ji comme si iblis ne wax ji mooy li iblis wax shaytaani ne shaytaan wax ji daal mooy li shaytaani wax ndax ñoom ñaar ñépp ay shaytaani lañ mook Abu Jahl kon mu ne bi mu waxee idée boobu paa bi kontaan xoolal imaginer <laughs> prof bu gis ci am ndaje moo xam ne ab étudiant am mais ñépp di xalaat ci benn projet ngir résoudre benn affaire ab étudiant wu prof boobu daal di joxe idée bi xoolal li muy jubilé ak kontaan gi koy dugg lu raw looloo dugg Iblis ah Iblis daal kon daal ndeke man sama man daal ndeke eh, eh, sama liggéey am na fruit nag. sama taalibe abu jahlin mën a wax lii idée bu réye ni moo tax mu ne al qawlu la décision wax ji nga xam ne kenn du ko jéggi di seet beneen wax maa qaala rajul mooy bi waa jii wax <laughs> hada ra'yu wala ra'ya ghayru ne leen hada lii ma dégg nii muy wax abul hakam mi wax ko mooy ar-ra'yu mooy bi mooy xalaat bi de wala ra'ya ghayru te beneen idée boo xam ne dinañ ko fi jéggi naan dañ koy jël ah fa tafarraqa al ala dhalik wa hum mujmi'una lahu mu ne nag yi daal di tasaaroo ci loolu mooy ne ah, xadiis ci kii boobu ci bi Abu Jahl liñ mooy mooy plénière bi jeex na assemblée bi jeex na bi idée boobu ñëwee te cheikh bi këlifa ji boobu d'accord na ci te gis nañ ne idée bi mu joxe quand même moment bi euh, gisul gars yi même chose la ñuy doxal mooy fexe coalition xam nga dëkk dëkk yi ñuy songu yu bari gaa yi duñ dem noonu léeg-léeg léeg-léeg foo jaar nañ fexem au coalition xam nga léegi gisatoo ab xeex boo xam ne c'est rare nga gis xeex boo xam ne ab pays tàccoor moom rekk a koy mëne day fexe am coalition coalition bi nag soit ñoom ñu indi ay nit apport de de ay ay ay ay ay ay nit walla mu nekk coalition boo xam ne ñoom dinañ bokk mais duñ indi mais matériellement di leen ravitailler en bombe di leen ravitailler en information di leen jox position wu seen noon ñoom muy ne loolu gis nga ni ko ñii moo xew ba léegi ndax xam nañ ne yéeféer li ñuy kii kii xam nañ ne yenn yi pour nga ñëw def ko xam nga lii dafa niroo ndax gis nga fii dara dara beesu day mel ni léegi xam nga tey da gis euh, pays occidentaux yi ñu war a duma benn dëkk xam nga Irak ba fa waajaroon dem Bush mais fexe na ut coalition amul mais am na quand ñu ko jàppale ndax Angleterre jàppale na Grande-Bretagne ñoo àndoon sax ak ay ay Australie côté yooyu mooy ne pour xeexu benn ci daanaka dootuñ ko def nañ fexe mooy li kii wax Abu Jahl ne mbir mi dañuy jël ci tribu bu ne clan bu ne loolu mooy pays bu nekk day am apport ci mbir mi boo xam ne day d'accord même buñ mën a mënul bu ñu mënul am suñu allié yëpp nañ am maximum lu ñu mën de ko waa ñoo xam ne dinañu jàppal ba bu ko defee problème bi mooy gars yi buñ bëggee représailles day am problème ndax xam nga bu doon benn pays la ñu xeexal gars yi représailles ci pays boobu benn pays moo gën a yomb imaginer Australie ak États-Unis ñu sore pour yow nga représailles ñoom ñaar ñëpp di fayu loolu day jafe moo tax ñoom loolu lañ xam. ba léegi tamit loolu mooy bu ñu gën a bare tamit l'union fait la force te tamit da leen di yombalal ndax affaire bi jeex ala ciy dem mu nga fekk boo defee lool mbir mi mu nekk responsabilité partagée bu ko defee bavure yi am yiñ naan bavure passe bavure rey ay milliers wala ay centaines de d'innocents dóor bomb ci marché ñu wax ñu ne ndax benn terroriste la suñu drone bi daal di wane ne que ni moo fa nekk ñu yónni drone bi satellite bi mu dóor fa bombu ba ay villageois dee loolu da di may yeneen mooy coalition bi yëpp pareil def bavure bi dañ naan la coalition a fait une bavure aujourd'hui ak yooyu fële ca dëkk ba ñuy dugg léegi fan lay mujj masaay bu est-ce que loolu mas nga gis procès CPI yooyu ñuy wax léegi ndax gis nga bu du bu bu bu deret ji tasaaroowee noonu coalition bi après ñoo ñooy ñan sax ko ñii ñii àtte ñooy ñan mooy dëkk yi def coalition bi ñoo ñoo fay ñoo créé affaire bi même bu dee kële d'accordul ñeneen ñi ñoo ko créé te duñ jàpp seen bopp fa tafarraqa damuhu fil qabaa'il bu ko defee dereetu ñi ñu nar a rey yépp tasaaroo ci kii bi ñi nga xam ne jàpp rek ne ay innocent lañ waruñ ci woon a bokk bu ko defee du mujj fenn dañ koy tudd rek ña dee amuñu tur amuñu askan amuñu dara centaine de morts rek lañ tudd Allahu yii nii du jeex ni ko waa kuffaaru Quraysh ni defoon lañ koy defe ba léegi ci domaine yépp ah. daldi fexe ba nañ fexe arme bi gën a rëy mooy fexeel ba gaay duñ juboo fexeel nañu dajaloo di waxtaan seen biir naka la ñuy def ba jamais ñu daal di nekk benn ñu daal di leen diviser entre sunnite chiite mel ni loolu tay la xew mais xilaafa yi yi fi mas a am ay yi nga xam ne ay empire abbasside l'empire omeyyade ak yooyu mais loolu amul woon Chine amul woon mais amoon na est-ce dafa teewoon est-ce que nekkoon na gàllankoor boo xam ne dafa tax ñu ubbi Espagne déedéet est-ce nekkoon na gàllankoor bu tax ñu ubbi Perse est-ce que taxoon na gàllankoor bu taxoon l'islam àgg fi mu àgg bu Europe centrale déedéet mais léegi loolu la ñuy jël. daal di leen diviser seen biir daanaka problème bu ñëw loo xam ne xoolal fii yaman yaman ci yoon affaire ñun affaire problème chiite ak sunnite réellement liñ gën a doon affaire tribu yaman ku xam yaman xam ne seen tribu yi ginnaaw états mooy dëkk bi gën a bu boo xam ne population bi fa la arme tasaaroo te ay affaire u kanaara loolu problème yu rëy la masa indi biir Yaman kañ lañ dajaloo Sanaa ak ak Aden yàggul quatre-vingt année quatre-vingt-dix bii mais ci lañ dajale ci lañ dajale euh, benn dëkk mais nekkuloon benn dëkk sax te affaire yi loi tribal yi ñoo fa ëpp doole léegi ñu fexe ci kaw ñu jóge foofu def ko chiite ak sunni ba yi jële ko noonu ñii nag voilà état yi ñun dañuy ñun les sunnites dañuy jàppale ñii ñii les chiites dañuy jàppale ñii mais ñooñu naka la ñuy nekke benn nga ne ma mais loolu sax moo gën a compliqué mais biir sunnite yi biir chiite yi mooy en dañu fexe def loo xam ne bu ñu mas a nekk benn ñu les soufis ñoo yor li baax li c'est wahabite forforia nga xam ne ces arriérés wahhabites laa newuñ ci dara ñoom itam ñu jàpp lool les su les suufi mushrikuuna yiñ doon mooy loolu loolu loolu ci biir état te jamais jamais ngeen fexe wax li nga xam ne jamais nga fekk ñuy wax lu leen boole ak yi nga xam ne ñoom ñoo ko ànd bokk jamais tout le temps yi leen diviser ku nekk xool ci sa moroom lum la dam ne mais loolu man nga ne noon yee ko def mais même bu dee ñooy jouer ci yenn yi mais dama ne nit day responsable yàlla dañu fee indi ñu nekk ay responsable manuñu lu ñëw rek ñu ne noon bi la yenn yi ñun la suñu bokk bakkan ak fii laa bokk ak lii laa miin ak maa gënaate yooyu tamit fekk dañul ñoo gën a xam ñoo nekk ci dëgg ñun ñooy dem ci kaw ñii weesu wuñ sax jant bi demuñu fen weesu wuñ sax tiwoye ñu nekk xamuñ li xew léegi noonu nga koy jàpp moom mu jàpp li mu gëm moom nga foog ne di ngeen masa a daje di waxtaan waxtaan boo xam ne dina leen jëriñ ba mu dem ci àgg ci foo xam ne ñii dañuy bañ a julli ci ginnaaw ñi ci des loolooy indi ngeen dem ba takfir ñenn ñi ne ñenn ñi ay yéeféer lañ ba boo déggee ñu ne mosquée sàngam teg nañ fa bomb ñuy julli àjjuma ñu teg fa bomb claté ko 142 morts bu mu la jaaxal ndax takfir nañ leen bu yàgg te bañ leen defee yéeféer la seen da deret xaram dagan jamono ji nga xam ne ci la noon yi dajaloowe jullit ñi moom mel ni géttu gu réer mel ni géttu gu réer fu ne ñu jaar doo ko faaru Quraysh ni ñu dajaloowee nii waxe nii mais ba léegi noonu la yéeféer yi wax bu dee xeexal islaam yooyu ñoom ñéppay bokk àddina ci benn kàddu li ñuy diviser yépp dañ koy teg fële wax ci li nga xam ne moo leen di boole tey waaw taxsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dangay foog benn la ci biti ndax li ñuy dajaloo saabu bu nee duma l'islam ñu bokk ànd même mais wa qulubuhum seen xol yi shatta lu tax ñuy espionwante seen xol yi bokkuñ jamono ji nga xam ne alxuraan dañ ne wa'tasimu bi hablillahi jami'an jàppaleen mooy leen ci lislaamu yàlla yi buumu yàlla yi yéen ñépp boo leen seen te bu leen tàqale ko ñun ñuy tàqale ko te pourtant nit ñu jàkkaarlool nee nañu même bu ngeen leen gisee ci apparence ñu mel ni ñu booloo du ñu benn tahsabuhum jami'an da foog ne ñoo ànd seen kàddu benn la seeni jëf benn la waaye wa qulubuhum seen xol yi shatta lu tax Allemagne di États-Unis espionné États-Unis États-Unis di espionné ay alliés Israël naka lay espionné espionné États-Unis te ñuy ay alliés loolu buñ nekkoon benn comme ni ko ni ñu ko gëmloo ñépp ba ñeen ñépp jàpp loolu loolu dina demee noonu déedéet dadi benn lañu bu dee ci xeex l'islam il faut anéantir les forces de l'islam la waa Netanyahu wax il faut ñu fay waaye presque neenal doole l'islam mooy bu l'islam am doole ñu jàppale leen ci ah ginna jamono yoo xam ne ñoom ñu ngi dajaloo xoola jamono jii bu doon yonent mi alayhi salaatu salaam Euh, saxaabaan yi radiyallahu anhum daje boole bokkuñ mooy bokkuñu woon kàddu te jubóowuñu woon mais du yóbbu kon duñ waa waa lansaar duñ leen nangoo ak yéen waaye dañoo nekk benn topp ci seen al qudwatul euh, euh, bi nga xam ne mooy royukaay bu mag bi al qudwatul a'zam alayhi salaatu wassalaam ñun loolu mooy amuñ kilif kenn nanguwul déglu sa kilifa te kilifa yi ci ëpp matuñu kilifa ndax xamuñu dara kilifa bu xamul dara njabootam foo jaar mu tasaaroo mu neex ko wala mu naqari xanaa ñoom ñu góor-góorlu ba jàngi xam ni ñuy def te bu boobaa ñi ëpp ci en général ñoom bu ñu mel ni ñu jàng te boo leen naree wax ne euh, suñu kilifa gi liñ nee du nii wala nga leen di wan yoon yow yaay mujj nekk seenum noonu lépp problème bi yépp daal li ko indi mooy al jahlu mooy réere seen diine réere seen diine mooy ñoom dañoo amoon xudwa ak tarbiyatu bil xudwa di leen yar jëmm yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekk seen royuwaay mu gis li muy digle moo ciy njëkk gin leena yërëm seen bopp ko ñoom lu baax lu ne mu jàngal leen lu leen du lor lu ne mu fegal leen ñoom ñépp ñu ànd ci ginnaawam bam leen nee dem leen kenn neewul lu tax nga naan ñu ñu dem foofu manoo ñaan yàlla rek comme que yow loo ñaan yàlla boo ko ñaanee mu may la comme lim maye woon ñële mu alakal ñu ñi ñu des waxuñ ko loolu ah waaye dañoo jël seeni bagage takk dugg désert bi ilaa Yasrib jëm Yasrib kon kuffaaru Quraysh nii nii lañ def jël nañu décision bi nga xamante ne moom la Abu Jahl ibn Hishamin alayhi min allahi maa yastaxiquhu daldi wax ba iblis bis kilifaam ne ko al ne leen al qawlu maa rajul wax ji mooy li iblis bu nit ñiy wax waa jii li mu wax moo am loolooy décision ñu daldi ci loolu lañ mujj tënk daldi koy jàpp daldi ciy dëppoo que ne léegi noonu lañuy def léegi nag mu des exécution bi ndax ay phase la bi ci njëkk mooy ñu gise biñ gise nii wax nag lañuy def loolu trouvé nañu ko léegi mu des beneen mooy léegi naka lañuy euh, daldi exécuter mbir mi bi nga xamante ni nag ci lañ def loolu ba d'accord ci kàddu imaam ibn isxaaq raximahullahu taala ba léegi mu ñuy nettali li nga xamante ne ni ñoom noonu léegi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom mu ngi ci dëkk bi comme ñoom ñoom daje nañ assemblée général ba wax session extraordinaire imaam ibn isxaaq ba léegi ci nettali bi mooy suitu xadiis biñ nekk de bu sayyidina abdullah ibn abbas bi def nañ taxriij bi ba pare mu ne ñoom biñ defee lool mu ne kon fa tafarraqa al qawmu ala dhalika wa hum mujmi'una la mu ne nit ñi di euh, ñoom di assemblée bi kilifaay Quraysh yi daldi tasaaroo ci kàddu googu daldi dëppoo te pare nag ngir def ñu pare nag di tëral nag naka lañuy dérouler seen action ngir faat alayhi salaatu wassalaam lii mooy lan mooy gis nga ba ñu doon gis méthode yi lii mooy méthode bu mujj bi méthode bu mujj bi ci kuffaaru Quraysh ni tegoon ngir l'islam du dox mooy bi ci mujj nag mooy éliminer yonent bi alayhi salaatu rey ko benn yoon mooy bii ci lañ nen mu ne fa ataa jibrilu seydna abdullah ibn abbas bi ñu defee lool ba tasaaroo ba wax loolu dëppoo kàddu ci loolu mu ne fa ataa jibrilu alayhi salaam rasulallahi sallallahu alayhi wa fa qaala lahu laa tabit haadihi laylata ala fira haadihi laylata ala firaashika alladi kunta tabitu aley eh? jibril aleyhi salaatu wasalaam daldi dikkal yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi koy ne ko laa tabit ne ko tey bul haadihi layla guddi gii nii bul fanaan ci lal bi nga xamante ni nii moom nga doon fanaan sa lal bi nga doon fanaan sa néeg bu fa fanaan tey kan moo ko xamal naa Jibril aalimul ghaybi wa shahaada borom bi subhaanahu wa taala nga xam ne laa yaxfaa anhu xaafiya laa yaxfaa anhu shay alayhi shay'un fil ardi wala fis sama amul dara lu nekk ci asamaan ak suuf loo xamante ni luy xew lu fi nekk di ko di di nëbbu borom bi amul dara amul dara lu nëbbu ci moom moo xabaar sayyidina Jibril mu dem nim gën a ngir mu dem ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko guddi tey bul fanaan sa néeg bi nga doon fanaan sa lal bi nga doon fanaan bu fa fanaan tey sa lal bu ci fanaan ah! loolu ñoom bi ñuy def jàppoon nañ ne di tërali plan ñoom xoolal rek Iblis moom ci boppam xam na moom xam na yàlla existe na te xam na ne li mu ko dig dina ko def moo dugal ko safar mais du masa yokkat comme que nee woon na man sa jaam yi dinaa dox seen digganteeg sa yoon wi moo taxit du ba walaw kaanal Mustafa même bu dee alayhi salaatu wassalaam la Iblis bu ko mënoon a yàqal dina ko def mais manu ko mais teewul muy jéem moom ci boppam xam na ne xam na ne mbir mi day continuer que ne yonent bi alayhi salaatu wasallam lii muy woote dina continuer waaye Iblis du découragé fu ma ma ne yàq naa ko def yow yàqkat bi bu découragé wul yow miy defar looy découragé sa bal li def li ko xalaat way bu dee ne moom nga xam ne li mu yàq ci kaw suuf xoolal tey yàqute ni mu tasaaroowe ci kaw suuf te teewul seconde bu ne tierce bu ne muy redoubler d'effort ngir gën a tasaare ak yàqute ci kaw suuf di mbaal ñi nga xamante ni ñooy ñiy jéem a déggal yàlla boole ko ci mbooloom mais bu dee kooku moo dul découragé yow mi bëgg rëcc te ñi ëpp ci àddina bi iblis fànq na leen fen na leen yóbbu na leen yow mi nga xam ne yàlla baaxe na la nga nekk ci l'islam rëccëgul am protection bu rëy boobu mais di nga bese say garde dalay ngàdd alayhi salaatu wassalaam ci boppam découragé wul woon nga foog ne yow dina découragé ci yow waxatuma laa jëloo sa benn matukaay guddeeg bëccëg yaa ngi nuur di xuus di continuer di bule di fël di tulli fële ca mbalit ma la yàlla digle li mu tere nga ciy xuus ak dem lu man la neex ah kon Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam ne ko kon bu fi fanaan tey kon mu ne ko laa tabit haadihi laylata ala firaashika alladi kunta tabitu alayhi mu ne ko kon bul fanaan guddi gii bul fanaan ci lal bi nga xam ne moom nga doon fanaan ah, riwaay imaam ibn Isxaaq bi continuer na surtout événement yi moom lañu bi nga xamante ni kon ci la Seydina Jibril aleyhi salaatu wassalaam wax lool yonent bi aleyhi salaatu wassalaam imaam al Buxaari dafa solo naka noon imaam Ibn Isxaaq euh, imaam Ibn moom di continuer suitu événement bi nii di bés boobu kuffaaru Quraysh nii daje woon ci daaru wa imaam ibn isxaaq raximahullah bu dee moom riwaay imaam ibn al buxaari bi raximahullah la ñuy gis mais imaam ibn isxaaq moom da ko soloo ci càll la boo xamante ne nii euh, dëgërul wérul ndax moom bi nga xam ne moom lañ gisoon ci début bi noonu la mel mooy biñ gisoon léegi bi àndoon ak riwaay biñ gis léegi noonu mook bii wa ànd ñoo niroo mooy gisoon nañ ne dane fa xaddatani man laa attahimu min asxaabina te nettali na ma koo xam ne duma ko tuumaal te mu bokk ci suñu waay suñu àndandoo yi euh, noon tamit la wax ci riwaaye bii di nettali suitu événement yi mu ne fa xaddatani man laa attahimu an urwata bni zubayri an aishata ummi almuminina radiyallahu anha annaha qaalat moom kon mu ne fa xaddatanii man laa attahimu lool wax nañ ko li ci jëm waaye euh, li ñu waxoon noonu loolu benn avis la mooy ne këne ndax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim est-ce que ku wax xaddatanii euh, man laa attahimu jëlal nañu ay minutes mais loolu loolu noonu noonu mooy benn avis bi am na xam nga nee naa la am na ñoo xam ne dañ koy da da kañ lañ koy d'accord loolu benn wax la mooy dañ koy d'accord bu dee ne dañoo gis ne ki wax loolu moom moom du solo lu dul ci ku ñu wér mais loolu benn avis la am na ñoo xam ne d'accorduñ loolu dañ ne noonoo même moom kooku lu mu soloo bu dee ne dañoo gis ne tamit comme liñ la waxoon comme imam Malik rahimahullah bu dee ne dane fa xaddatani man laa attahimu nettali na ma koo xamante ne duma ko tuumaal d'ailleurs am na ñoo xam ne rek ne non loolu kenn du ko nangu lool tekkiwul ne affaire bi lool ndax kooku man na wér ci moom bañ a wér ci keneen ci ci ñeneen wala keneen moom mu wér ci moom am keneen ku découvrir ne koo xam ne xam na ci waa ji luy wane ni wóorul comme exemple biñ joxe woon léegi bu Abdul Karim ibn Abil Muxaariq boobu Abu Muawiya boobu di Abdul Karim ibn Abil Muxaariq euh, euh, bi nga xam ne moom la riwaaya la jële ci moom xadiis te kooku moom lañ la waxoon ne la moom la kii doon wax sànq ne euh, Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah am ñu ne déedéet bu dee loolu kenn du ko kenn du ko nangu am ñeneen loolu mooy premier avis bi mooy bi ñu waxoon mooy ne buñ gisee ne ku mel ni comme ñoo xam ne duñu solo lu dul cuñ wóor te ñooñu mooy comme ñoom Shu'bat ibn al-Hajjaj ñoom imaam Malik imaam Ahmad ibn Hanbal ñoom Abdullah ibn euh, euh, Abdurrahman ibn Mahdi ñooñu noonu ñu mel noonu bu ñu solowee ci nit mooy ne koo xamante ni ñoom dañoo gis ni loolu par istiqra la mooy Euh, par boo seetloo ñoom ñi ñuy solo presque ñoom ñépp ñu ñuy solo ñépp ñu wér lañu ku mel noonu bu nee nag man laa tëximu li ñu waxoon mooy premier avis bi que ni kooku dañ koy nangu ndax euh, wóor na léegi am ñu ne déedéet kooku lu mu wóor wóor wóorit ñun duñ nangu loolu ndax mën naa ba a wóor am ñu ne troisième avi bi mooy bu dee ne koo xam ne day day day day moom day topp comme boroom ngiir comme Maliki yi par exemple ñoom bu imaam Malik waxee lu mel noonu ne haddathani man laa tahimu ba pare teg ci sukkandu teg ci benn àtte bu mu déduire loolu ñoom dañ ko ci mën a topp képp koo xam ne da ngay topp comme yu ngir yu mel noonu walla nga am rek koo xam ne danga nga koy topp mais bi dalil loolu mooy ñetteel wax bi moom la euh, imaam as-Suyuti sax wax na ko ci Alfiya bi mu naan wa in yaqul mooy fi muy waxe ne wa in yaqul xaddasa man laa attahim aw thiqatun aw kullu shaykhin lii wusim bi thiqatin thumma rawaa an mubhami laa yuktafaa ala saxiixi fa'lami wa yuktafaa min ilmi fi min aalimin fi xaqqi man qalladahu wa qiila ma laa maalam yuban mu ne wa in yaqul bu dee de mooy ab yiñ wax mii lay joxe mu ne wa in yaqul xaddasa man laa attahim bu dee ne boroom xam-xam bi da mooy boroom waa ji riwaaya xadiis bii soloo xadiis da ne mooy xaddasa nii la ci jublu mais way wee tax loru way wee tax manu la wax xaddasa nii sinon verbe bi du baax moo tax mu ne wa in yaqul xaddasa man laa attahim ay bu nee dane xaddatani man laa attahim koo xamante ne duma ko tuumaal ci kàcc ak fusuuq ak yooyu koo xam ne day tax du wér wala mu ne kooku mooy comme suñu exemple type bu imaam Muhammad ibn Ishaq bi wax fa xaddatani man laa attahim an Urwa ibn Zubayr ah, nettali na ma koo xam ne duma ko tuumaal kon bu nee ne kii soloo dane nettali na ma koo xam ne man man laa attahimu man duma ko tuumaal aw siqatun wala mu ne xaddatani siqa ab net ab ku wóor nettali aw kullu shaykhin lii wusim walla mu ne man euh, man nag dangeen di xam ne sama sëriñ yépp ñu wóor waaw man comme benn comme ñu jël exemple bu Yahya ibn Sa'id al-Qattan ne rahimahullah man sama sëriñ yépp ñu wóor lañu après mu ne xaddathani man laa attahimu am na ku ma ne nettali na ma koo xam ne duma ko tuumaal wala xaddathani siqa nettali na ma koo xam ne mooy ku kuy takk moo xam takku xol wala takku bind wala enregistré wala lan wala koo xam ne moom day mokkal ba pare mu nekk ku maandu mu ne wala aw kullu shaykhin wala boog mu ne sama sama sëriñ yépp lii wusim mooy ne sama sëriñ yépp ñoom dañ leen a lan ñoom dañ leen a xamee ci ak maandutee ñoom ñu wóor lañ ne sama sëriñ yépp yi may jële ci ñoom ay ñu wóor lañ ginnaaw gi mooy ginnaaw bi mu waxee lool wax ko nit ñi wax ko taalibe wax ko nit ñi ba pare benn jour mu ñëw di jàngale xadiis di nettali moom xadis bu mu jële ci kenn moo tax mu ne summa baada ginnaaw gi mu ne après mu ne euh, nettali na ma mu ne kon euh, aw kulla shaykhin li wasim bi thiqatin thumma rawa an mooy ba pare mu ne man sama sëriñ yépp dañoo nekk ñu wóor ba pare ñu dégg ko mu mu daal soloo nag ci koo xam ne kenn xamul mooy tudduñ turam voilà mooy kuñ tuddul turam wa mubhamun maa fiihi raawin lam yu yusam mooy mubham mooy koo xam ne euh, waa ji type mooy ki nekk ki nekk ci càllale gi nit ki lañ xamul mooy kan bu doon joxe nañ turam comme ñu ne Muhammad Ibrahim la tudd wala Ibrahim Ismaïl kooku dañuy xam ne ko muhmal lañ koy wax mooy ne xam nañ turam mais comme que ñu tudd loolu dafa bari Paate Njaay moom moo ñëw rek taxaw na boo ñëwee ne man kat laay Ndiaye nettali na ma te Ablaye Ndiaye yi bari te kenn xamul ban ab Ablaye njaay nga ci jublu lool mooy muhmal mais mubham mooy yow da ngaa tuddul tur bi du tout haddathani mooy li imaam ibn Sa'd wax ni fa haddathani man la attahim nettali na ma koo xam ne du ma ko tuumaalu ma ko léegi loolu lan mooy àtteem mu ne kon kooku ki wax ba pare mooy bi mu waxee loolu mu ñëw ne man nettali na ma koo xam ne comme li mu wax nii haddathani thiqa ab ku wóor nettali na ma walla benn benn comme que man sama sëriñ yëpp wóor nañu yekk rek mu ne sama mu ne am na benn sëriñ bu ma nettali wala benn waay walla koo xam ne wóolu naa ko duma ko tuumaal kooku dañ koy nangu mu ne laa yuktafa ala saxiixi ni moom imaam as-Suyuti rahimahullah moom li mu tànn mooy li gën a dëgër kenn du loolu kenn du ko doyloo mooy ne le fait que boroom xadis comme ñu ne sëriñ bi nee na moom wala jàngale waa ji riwaaye xadis moom nee na ki ko nettali ku wóor la koo xam ne du ko tuumaal ak yu mel noonu mu ne loolu mooy avis mooy lii mooy premier avis bi laa yukta bokkul ak man ni ma ko rangé la woon mu ne laa yuktafaa ala saxiixi fa'lami kenn du sukkandiku kenn du doyloo loolu la fekk mu ñëw rek ne am na ko ma nettali noo xadis boobu kenn du ko nangu ala saxiixi ci li li mu tànn ne mooy li gën a dëgër la mi loolu na nga ko xam bu baax te bàyyi ci xel loolu mooy bu njëkk bi mu ne beneen wa yuktafa min aalimin fii xaqi man am na nag ñeneen ñu ne euh, non non non non si non da am na ñu ne dañ koy am ñu ne ñoom dañ leen di doy da leen di doy doy na leen sëkk non non kooku euh, bu ko xasee wax moom lu ñu joyal comme ku ko wóor la nee nañu sëriñam ñëpp ñu wóor la du jële ku dul ku wóor kooku bu ko waxee mu tudd turu ki mu jëleeg mu bañ koo tudd benn la loolu mooy deuxième avi bi ndax lan kooku ci ñaari kii yëpp ku ñu wóolu lañu am nag ñu ne moom lay wax nii bu mujj bi mu ne am ñu ne déedéet kooku daal fenn rek lay mën a nekke mooy bu mujj bi wa yuktafa min aalimin fi haqqi man qalladahu mu ne mooy dernière bi mooy ne dina doy ci koo xamante ne boroom xam-xam la boo xam ne ci ki nga xam ne moom moom lay roy mais pas taqlidul ama copier noonu sans xam yow waa ji fi muy teg ay waxam ndax muqallid Euh, dëgg-dëgg mooy koo xamante ni ci wàllu xam-xam koo xam ne ki ngay topp da ngay bu la nee lii dagan na doo yem rek ci lii dagan na da ngay xam dalil yi fan la tegu mu ne ñu mooy lool moom am ñu ne bu dee ne ki nga xam ne mooy comme ni ma waxoon sànq ku nekk comme ab Shafi'i imaam ash-Shafi'i moom ne euh, haddathani man la attahimu wax benn dem ba càll la bi jëli ci yonent bi alayhi salaatu wa dara. te lool rek la am ci xadis bu buy wax ci loolu moom mu sukkandikoo ci ki nga xam ne moom dafa topp ngiiram kooku mën na ko koo wayuktafa min aalimin fii haqqi man qalladahu voilà kooku dina ko ki nga xam ne da koy yi mën na ko topp ci loolu hmm. waaye problème bi mooy ne lool mooy wax yi am nag beneen wax bi wax naa la ko sànq mooy ne kenn du ko nangu waqiila maa laa maalam yu ban mooy deuxième bi ma la waxoon sànq ne non non déedéet fekk leeralul fekk leeralul ne non non il faut mu leeral ana ci kan la jële wax jooju ndax yooyu noonu noonu euh, du doy loolu nag mooy ñetti wax yi nga yi nga xam ne ñoo am ci man laa attahim ku wax loolu képp ku ne man nettali na ma koo xam ne duma ko walla ab siqa nettali na ma ndax lool dafa am ay cas yoo xam ne dangay gis ne ci wàllu ilmul xadiis que ne nit mën na ne mën naa tahim ba pare ci biir bañ xamee kooku kan la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi gis ci ne waa jooju dese naa wóor loolu nag moo tax euh, loolu mooy li nga xamante ne nii mooy wax yi même sax ñi ne wax bi mu la mujjee wax nii ne la mooy ki nga xam ne day topp day topp ab euh, ab ngir wala ku mu topp ko muy taqlid que ne kooku moom mën na ko topp am na ñu ne noonoonoo non kooku il faut mu leeral il faut mu bu ko leeralalee daal ne ko ci diw lañ ko jëlee bu boobaa ñu door koo nangu bref léegi loolu mooy ci gàttal li jëmoon ci loolu. voilà comme saa mu jeex benn yoon ndax waxoon nañ ko mais benn avis bi lañu waxoon ci début bi léegi ñetti avis yaa benn bi mooy képp ku ne xaddatani man laa tahim wala nettali na ma ku wóor am nañu ne dañ koy jël feek bu dee ne xam nañ ne moom du jële lu dul ci ku wóor te tamit mu taxaw ne man du ma sama sëriñ yépp jël wóor kon ku ma jële rek ku wóor la ba pare mu ne nettali ma ku wóor am ñu ne dañ koy nangu ndax mu tudd ko mu bañ koo tudd ñoo yem am ñu ne non am ñu ne am ñu ne kenn du ko nangu fekk tudd ko am ñu ne bu dee ne koo xam ne day taqlid kooku da koy topp am ci moom kóolute mu nekk xojjaam digganteem ak boroomam kooku man na ko am même kooku noonu il faut euh, ki muy topp leeral kon ci gàttal loolu mooy li nga xamante ne moo jëm ci voilà mu jee xaddasani man la attahim imaam ibn Ishaq moom looloo tax càllaleem bi moom mu am problème waaye nag euh, dina dëgër dëgër na ndax xadiis bi cosaanam dafa nekk ci saxiix imaamul Buxaari yi mooy ne xadiis bi nii dafa am euh, lu koy seede muy shaahid bu nekk ci imaam al Buxaari rahimahullahu taala imaam al Buxaari dane ci kitaabu manaaqibul ansaar di ñu wax kon ci ginnaaw bi seydinaa jibril alayhi salaatu wassalaam gis nañ ne imaam ibn Isxaaq nee na euh, moom seydinaa jibril ginnaaw bi waa si dajaloo foofu dafa ñëw ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam jël seen décision ne leen ne ko bu fi fanaan tey euh, kii nag imaam al Buxaari rahimahullah mu soloo ci kitaabu manaqibul ansaar ci baabu hijrati nabii sallallahu alayhi wa sallam wa asxaabihi ilal madina mu ne xaddatanaa yaxya bnu bukayrin qaala xaddatanaa allaysu an uqaylin an ibni shihaabin fa axbarani Urwatu bnu Zubayri anna Aayisata radiyallahu ta'ala anha zawja nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qaalat lam aqil abawayya qat illaa wa humaa yadiinaani diin wa lam yamur alaynaa yawmun illaa ya'tiinaa fiihi rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam tarafay nahaari bukratan wa ashiya kon imaam al Buxaari rahimahullah mu sol